fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin wa an abii umaamata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yabna adam innaka an tabdula alfadla xayrun lak wa an tumsikahu sharrun lak wala tulaamu ala kafaaf wabda biman ta'ul rawahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafiz annawawiyu rahimahullah muy ñëw ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa maskanahum amiin di wax ci ngëneelu xiif ak mettitaayu dund ak di doy loolu néew ci wàllu lekk ak naan ak yi ñuy sol nekk ci ci mel ni ñoom ci cëru bakkan yeeg bàyyi bànneex yi ci suñu jotaay bi ñuy génn gisoon nañ xadiisu juróomi téeméer beeg juróom ñeent di cinq cent mu ne woon waan Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xayrukum qarni ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ñu xam ne yëgle woon nañ ko muy xadis cinq cent dix juróomi téeméer ak fukk mu ne waa an abi umama mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam la gënoon a siiwe dinañ ci ñëw léegi inchaa allah muy abi umama albahiliyu radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne yabna aadam yow doomu aadama bi innaka dëgg-dëgg yow an tabdula alfadla nga yulli joxe alfadla li nga xam ne moo des ginnaaw ba say aajoy bopp ak aajoy ni nga war a dundale jàll la des ci wërsëg bu la yàlla defal de loolee nga nga daal di koy euh, euh, dépenser joxe ko te yàlla tax xayrun lak moo gën ci yow wa in wa an tumsikahu waaye gis nga boo ko téyee nag le fait que nga téye ko moom sharrun lak baaxul ci yow waaw ah, ay méfaits lay doon pour yow de ay conséquences yu baaxul lay doon ci yow waaw wa an tamsuk wa wa wa an ah tamsuka wa an tamsikahu sharrun lak waaw léegi nag mu ne mu ne ko wala tulaamu ala kafaaf te kenn du la kenn du la yedd ala kafaafin bu dee ne da yor doyloo li nga xamante ne nii mooy tax nga li lay lii tax doo soxlaal kenn doo laaj kenn waaw loolu moom bu dee lool nga yor denc ko ngir loolu kenn du la ci ŋaññ waaw sa boroom du la ci ŋaññ sa yonent du la ci ŋaññ boroom xam-xam yi kenn du la ci ŋaññ waaw ñi xamul nag mën nañ laa ñaan parce que ñenn ñi seen intérêt la ñuy xool waaw yow yaa yor loo xam ne pour yow laa sa njaboot ñu ne la jox ma ko boo bañee ñu mere la <laughs> ñu ngaañ la ñoo ñoo taxul ñuy wax mën ne ko wabda te nga tàmbali booy dépenser ginnaaw sa bopp bi man taawul ñi nga xamante ne nii dundal leen yow la war waaw ñi nga xamante ne nii borom bi daa def seenu dépense mu waral la ko yaa leen di dundal tàmbaleel ci ñooñu mu ne xadis bi rawahu soloo na ko at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi rahimahullah Abu Isa mu ne wa qaala mu ne xaditun lii de xadis la xasanun bu baax saxihun bu wér kon xadis baa ngi nii xadis bi premièrement kon ñu dem ci njàngat yi li ci njëkk mooy côté taxrij bi laaj bi mooy est-ce que al imaamu Abu Isa kese moo ko solo dañ naan la déedéet pourtant al imaamu an-Nawawi en général yu mel ni dañ imaamu Muslim solo na ko waaw ñoo bokk même kàddu ñu ko soloowe en général yu mel nii bu ma soona ki bi nekk soit imaamul Buxaari yi wéetu ko wala ñoom ñaar wala boobu imaam Muslim rahmatullah alayhi wala imaam Muslim wéetu ko ak ñeneen moom bosam lay indi bu imaam Muslim wala bu imaamul Buxaari yi bu buñ bokk solo waaye bii moom daa indi bu imaamu Tirmidhi bi dañ naan al imaamu Muslim rahimahullah solo na ko ak sëriñam daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu Tirmidi nee na moom rawaahu Tirmidi xool al-imaamu Tirmidi mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun minhu mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar Abu Iisaa at-Tirmidi rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa nettali nañu Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi wa Abu Bakr al-Basri al-Hafiz rahimahullahu ta'ala ginoon siiwe ci Bundaar rahimahullahu ta'ala qala sëriñ wa kutubu sitta qala mu ne haddathana Hmm? waa juróom benn téere yëpp seen sëriñ la yàgg nañ ko fi gis qaala mu ne haddathana moom Muhammad ibn Bashar mu ne nettali nañu Umar ibn Yunus di Umar ibn Yunus ibn al-Qasim al-Hanafi Abu Hafs al-Yamami al-Jurashi rahimahullahu ta'ala mu ne moo tax imaamu mus imaamu Tirmidhi ne Umar ibn Yunus huwa al-Yamami mooy al-Yamami voilà pour euh, leeral kii mooy kan nga xamante ne ci euh, waa Yaman yoo yële Euh, waa banu xanifa fala bokk voilà alxanafi boobu bul jàpp ngiiru xanafiya ah, voilà mu ngi noonu <laughs> ci ngir boobu al yamaami ca yamaama ak yooyu nga xam ne ca yaman mu ngi noonu mu ne naw mu ne moom qaala mu ne kon Umar ibn Yunus wal yamaami mu ne qaala nee na haddathana Ikrimatu ibn Ammar mu ne ki nga xam ne moom moo ñu nettali mooy Ikrima ibn Ammar di Ikrima ibn Ammar ibn Uqba ibn Habib ibn Shihab ibn Zubab ibn al-Harith rahimahullah Abu Umara abu abu abu abu ammar abu ammar al-Ijli al-Hanafi al-Yamami al-Basri al-asl moom itam nga gis ñoom ñoo bokkoon nekk foofule ca Yamaama fa lañ newoon waaw moom maqaala mu ne haddatha même bu dee ne Basra la Basra la muy Basra fala cosaanoo waaye mu ngi woon fële ca réewu Yaman rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shaddad ibn Abdillah mu nekk ñu nettali mooy Shaddad ibn abdillah di Shaddad ibn abdillah al-Qurashi al-Umawi eh, rahimahullahu ta'ala ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu man di dégg naa Abu Umaama di Abu Umaama loolu waxoon nañ la dakkantalam la gën a siiwee muy al-Bahili rahimahullah waaye turam moo doon Sudayy ibn Ajlan ibn Wahb ibn Amr ibn Amir ibn Riyah ibn al-Harith ibn Sahb ibn Amr ibn Tha'laba ibn Qays Aylan Abu Umama al-Bahili saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne ci Sham la ne woon mooy foofu fële ca ay Hims ak yooyu fala ne woon ba fala génne addina radiyallahu anhu mu ne annahu mu yaqulu mu ne dégg naa ko yaqulu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya ibna adama innaka an tubdala alfadla xayrun laka wa an tumsikahu sharrun laka wala tulaamu ala kafaak wabda biman ta'ul waaye mu yokk ci walyadul ulya xayrun min alyadi sufla hada xaditun xasanun saxix wa shaddadu bni abdillah yukna aba ammar voilà alhamdulillah alimamu tirmidi mooy kon imamu tirmidi imam euh, muslim imam an-nawawi xadis bi da ko dagg mooy indiwoon xadis bi lépp waaw mooy wabda bi man ta'ul foofu la yem alors que am na lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yokk mooy wal yadul ulya loxo bi nga xam ne moo féete kaw mooy al munfiqa al yadul mooy loxo bi nga xam ne mooy joxe ndax xam nga en général kuy joxe kii tàllal ki ki ngay jox day wàcce loxoom tàllal ko kii joxe loxoom yëkkati ko loolu mooy al yadul ulya loolu mooy li gën a ko boroom xam-xam yi di ci tekkee al yadul ulya xayrun moo gën min al yadi ci loxo bi nga xam ne moo féete suuf moo am gëneel fii mooy kiy joxe moo am gëneel ci ki nga xam ne moom day laaj saasu la voilà mooy boroom loxo bu wàcc bi mooy kiy tàllal loxom kiy koy jox day yëkkati loxom loolu euh, ci hadis bi la bokk ma imaam da ko da ko euh, boolewu ko ci te noonee mooy yokk bii nii noonu ci hadis bi la bokk te boo demee ci comme niñ ko gisee nii ci sunan Tirmidhi imaamul Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ci musnad bi tamit na ko noonu tamit mooy lii indi na ko foofu yokk na ko ci voilà mooy eh, wal yadul ulya xayrun min al yadi sufla nako noonu imaamu muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala moom itam c'est pareil waaw moom bi mu ko ëndee tamit noonu la yabna adam innaka an tabdula al fadla xayrun lak wa an tumsikahu sharrun lak wala tulaamu ala kafaaf wabda bi man ta'ul wal yadu al ulya xayrun min al yadi sufla kon mu ngi noonee hmm. loolu nag imaam kon léegi moo ko ci soxal moo taxoon moo tax mu indi léeg léegi ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi walillahi alhamdu wal kon euh, lëkkaale hadis bi mu indi fii ak bunt bi ñu nekk bi ngëneelu euh, euh, ñàkk bam ni mu jeex mooy li mu wowal iqtisaaru ala al qalili min al maquli wal mashrubi wal malbuus di yem rek ci lu néew ci wàllu li ngay lekk la ngay naan ak la ngay sol moo tax mu indi fi xadiis bii ndax yeneen way sasab day interpeller nit day interpeller daa jaamu yàlla bi moo xam bu góor bi wala bu jigéen bi ne yab na aadam waaw askane la ko ah, maamam ju tedd ja alayhi salatu wassalam innaka yow annaka boobu annaka yow innaka innaka an tabzula nga julli al fadla li des la laka mooy yow kon dund gi li nga war a def yow tool li nga xamante ni mooy li manul c'est c'est c'est c'est te euh, li nga xam ne c'est c'est nécessaire nga am ko li man da ñàkk pour nga mën a dund correctement léegi boo amee loolu lépp loo xam ne lu def super kii la euh, surplus la waaw superflu la waaw superflu la surplus la waaw mooy lu ëpp la loo xam ne ëpp la say soxla ëpp la soxlaay yi nga xam ne yaa leen war a dundal mooy yii man da ñàkk lañ wax sinon doomu aadama moom bu dee danga koo bàyyi noonu rek mu nekk koo xamante ne xamulum doylu tout le temps la pyra le pyra pyramide bi pyramide des des des besoins day gën a yokk waaw day gën a yokk moom tout temps am na lu mu bëgg tout le temps voilà man de xam naa moom wu bu ma amoon lii nga am loolu hein bu ko amee day continuer ah yi la pyramide des besoins s'accentue waaw day gën a yéeg waaw iPhone bu bees bi iPhone boobu jeex bi mu ko amee yàggut mais comme que génne nañ beneen mu ne bu bëggaat yi boobu nga ne kii loolu waxuñu yooyu ah yooyu ay luxe la waaw alors que sawaay mënoon am téléphone boo xam ne ku ko ci woo dina ko mën a jot dina mën a naviguer bu baax dina am GPS bu dee bu koy soxla la lépp man na koo am ci lu gaaw am 5G wala 4G bu baax mais moom leneen lay soxla tout le temps loolu loolu moom doomu aadama bee mel ko waxuñu loolu mooy yi nga xam ne man da ñàkk ci li nga lekk di ko dunde mën a téye sa ndigg waaw waaye ci loo xam ne moom ngay naan ak loo xamante ne bu dee kuy luye nga la ngay fay sa def sa sa location waaw ak yu mel noonu waree sa kër courant yi ngay war a fay ak électrique yi nga war a fay ak yi nga xamante ne ndox mag yooyu loolu noonu bu lépp yendee wàllu lekk ak naan li des loolu la naan la ak ña ko war a ña ko ña la borom booleel nga war a leen dundal mu ne nag gis nga la des boo ko saraxee def ko ci yoonu yàlla te yàlla tax xayrul laka moo gën ci yow waaw moo tax al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala wax naa la comme que hadis bi ñëw na ci li nga xamante ne mooy al-Minhaj ci ci ci Sahih imaam Muslim foofu al imaamu an-Nawawi mu ne rahimahullah bi muy wax ci xadiis bii di ko sara mu ne maanaahu mu ne ko in badalta alfadla mooy bu dee alfadila an xaajatika wa xaajati iyaalika fa huwa xayrun laka li baqaa'i thawaabi waaw mu ne fii nii li yonent may bi wax nii mooy yow jaam bi bu dee ne da joxe li des ci sa aajo mooy li ñu wax sànq ak sa aajo yi njaboot ñi nga xam ne dundal la yow la war fa huwa xayrun laka li baqaa'i moo gën ci yow ndax di nga desal ndax des gu muy des yoo gale ci yàlla yoo yoole ngir ëllëg waaye wa in am sa tawu waaye boo ko téyee fa huwa sharrun laka ah lu yées lay doon ci yow de li annahu ndax lan in amsaka anil waajibi istahaqqa iqaabu alayhi ndax alal jooju noonu man na nekk bu dee la di waaji da koo téye fekk am lu ci war waaw in am sax mooy bu dee da koo téye am waajib lu borom bi farataal ci alal ji sawaay defu koom alhamdulilah ay soxlaam kii na mu am nisaab ñu ne ko génneel mu war a génne zakat mais nay jàpp ko mu téye ko mu ne kooku yow yow da ngay da ngay waaw yelloo waxuñ ne dinañ ko mbugal de ndax yelloo ne diw yelloo ku def lii yelloo ne lii ak ku def lii dinañ nga def lii ñaari mbir lañu bokkul attention faut être fin il faut être fin yaa femme il faut être fin yaa homme ci kaddu yi ñuy utiliser waaw foo ñu ñu ñu roy fuqaha yi waaw nga xam ne ak diq waaw sew finesse ci mooyee kaddu yi ñuy utiliser waaw yell loolu mbugal loolu mooy wax ji bu borom bi naan ku def lii dina ko def lii ku def lii dina ko def lii hadith di wax loolu lañ naan ku def lii yelloo na waaye est ce que nag ko teg loolu borom bi mooy xool ku ko neex inshaa azab wa inshaa ghafar comme niñ ko gisoon ci hadith yi ñu doon gis ci wàllu euh, yooyu le waaw ci raja ak yooyu waaw bu ko soobee mu teg ko punition ba daan bam mu sa wax waaye bu ko soobee mu jéggalu kon yelloo na ko tekkiwul ne dina ko dal ndax borom bi karim la te al karimu obligé ku tedd obligé wul moom ay tëkkoom mu koy matal waaye ay digéen da koy matal waaw loolu bu ne ku def lii ma la ku def lii ma teg la saan boo ñëwee loolu obligé mu mu loolu mooy ndax ci baaxam ak karamam da lay jéggal mën na la jéggal yu bari mais bu dee lim la lii dinaa la defal lii ku lii ku ko def dinaa la defal euh, sa dinaa ko faj wala dinaa dugal àjjana doo ñëw mu ne la ah non ma la dugal àjjana lool moom da ciy euh, moom mi dara warul da koy. da koy da koy def te nit ku nekk nag loolu da koo war a euh, euh, euh, bokk ci li nga xamante ne mooy jikko yi nga xam dañ ko war a jikko woo te gis ne loolu suñu borom di doxale alkarim noonu nga war a doxale waaw léeg-léeg nit dina def lu metti nga tëkku ko waaw waaye nga ñëw ba war koo mën a teg daan ba nga jéggal ko ko waaw garaawul mais lépp loo digg ci lu baax bu waaj a defee lool boo diggee sa doom ne ko boo boo boo amee moyenne douze wala moyenne quatorze dinaa la yóbbu Marseille wala dinaa la yóbbu Casamance ñu ngi nii Ndakaaru dinaa la yóbbu Casamance de visiter yi nangam ak nangam mu am loolu yow na nga tënku par force yaa koo xor bi waaw gisoon nañ ci jotaay bii ñu ge waaye bëgg a bokk ci ñoom wa yanziruna wala yuufuun gaa yu yiis yi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw muy xalfun jooju rek <laughs> waaw fa xalafa min ba'dihim xalfun jooju rek ñoom la di nizar waaye di digge dara lañ ci du def waaw wal iyaadu billah waaw yaxunuuna wala yu'tamanuun da ngaa bëgg a bokk ci ñoom <laughs> la mbokk ma waxoon waaw <laughs> waaye non loolu moom du jikko ju baax ne ne ne ne ne paa bi sawaay daa daa doom yi <laughs> ci aw xaw ma examen xaw ma lan daal seen njàng daal bu ñu réussir wala ma buñ defee lan am na daal lu leen dig <laughs> waaye léegi gars yi doom yi kër duurlu ba am affaire bi sawaay ñu wax ko paa bi paa bi na leen bon xam ngeen yéen tamit neen da xam ne loolu parole de diplomate la quoi te dafa fekk ne paa bi diplomate la en même temps allah allahu akbar mais gis nga affaire bu grave boobu day da xam na nag lool parole de diplomate kese la woon mooy parole de diplomate san tekki wul waaw amul benn njariñ waaw te nag noonu mu ko waxee boo seet loolaa c'est ça la diplomatie mondiale diplomatie nifaq diplomatie kadib al al kadibu nar waaw waaw gis nga gars yi seen micro yi ñu fay buñ ko taaloon <laughs> jëwante yaag saagawante yaag ak wax yu ñaaw ci yeneen seen homologue président yeeg ministre yeeg yeneen yi hmm. waaw dama na fi xaw président Amérique ba Obama ba <laughs> dañ doon dugg eh, yahuud yahuud bu bon bi Netanyahu <laughs> mook Sarkozy waaw <laughs> fekk seen seen micro yi lañ fàtte woon a fay waaw gars di di naqa di di ko fardeau bi mu doon ci ñoom quoi seet sa waay mum mum mum lakkale la def na Netanyahu ak kiiwam yi wal iyaadu billah waaw mooy pourtant boo leen gisee ci biti waaw mooy tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta xeex l'islam daal dinañ ci nekk benn ñoom ñépp waaw waaye boo foogee ne ñoo bokk ay jëmuwaay mukk waaw da ngay yaakaar ne benn lañ waaye seen xol yi dafa wute alquran moo ñu ko wax alaa ya'lamu man xalaq waay waay kan moo gën a xam borom bi ay jaamam kon imaamu Nawawi mu ne bu dee ne da koo jàpp pii eh, loo xam ne dafa borom bi da koo waral nga war koo dépensé ci li des defoo ko kooku istahaq al alay kooku de daal dina yelloo mbugal ci kawam wa in amsaka anil mandub bu dee nag loo xam ne dañ koo sopp la ca la des mu téye ko ah dépensé wu ko faqad naqasa sawabu kooku ah ak yoolam de dina wàññeeku waaw ba pare dina ah, perte dina rit maslahaay boppam alaaxira yoo xam ne manoon na ciy profité alaaxira mu ne wa hada kulluhu shar lii lépp nag dara ci voilà kon mooy yow kon téye gi kon téye gi loolu la waaw yow boo ko téyee lii moo la ciy fekk waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> fekk li nga war a faj sa aajo mu ngi fi waaw waaw moo tax al imaam al qaari mu ne mooy nit ki yow boo jàppee boo saraxeelu boo jëlee lu li des saraxe ko te yàlla tax loolu moo gën ci yow boo ko téyee moo yées ci yow te kenn du wala tulaamu ala kafaaf kenn nag du la ngañ ci bu dee da ngaa yor denc loo xam ne pour sa lu lu doy sa dund kese la comme ni ko nent nga saa doon defe da doon jël risque li nga xam ne mooy un an waaw comme ni ko Seydina Omar waxoon gis nañ ko fi gisati ko waaw léegi al imaamul qaari rahimahullah mu ne mooy kenn wala tulaamu ala kafaaf mu ne laa tuzammu ala hifdihi li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom manu la ñàkk sëg dund nga am ko nga yor ko ak ñi nga war a dundal loolu kenn du la ŋàññ boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko gardé waaw waaye it ah, boo koy guddi it kii ko fàggu loolu dañ ko ciy jàngi te ne loolu loolu it kenn du la ci ŋàññ léegi nag loolu mooy lan mu ne ba fuum bi dañ ciy jàngi ci gannaaw comme que nee boo ko boo gaar boo boo boo joxee li ëpp ci say say soxla ah kenn du la ŋàññ mu ne kon dañ ciy dégg ne bu dee innaka in hafizta akthara min dhalika wa lam tatasaddaq bima fadula anka bima fadula anka fadula anka fa anta madmum waaw fa anta madmumun wa baxilun wa malum waaw mu ne loolu dañ ciy jàng ne bu dee da ngaa jàpp li ëpp yow lii yow yow yaa ngi ci superflu yi des nga jénc ko defoo ko ci yoonu yàlla chantier yàlla yi ah yow nag di nga nekk koo xam ne ku ñu ŋàññ la te ku nay lañ lay traité nekk koo xamante ne nii eh, eh, eh, ku ñuy yedd nga voilà voilà tulaamu kenn du la yedd ala kafaafin ci loo xamante ni dafa doy bu dee ci nga nekk kon léegi al imaamu Nawawi mu ne wala tulaamu ala kafaaf boobu nag mooy ne luñ la ŋàññ deetuñ la yedd ci bu dee da yor loo xam ne loo loo loo bon yow da ngaa yem ci loo xam ne yow daa doy sa besoin kese ak ñi nga xam ne ñoom ngay dundal mu ne nag al imaamu Nawawi ci al minhaj ba léegi mu ne xam nga loolu mooy lan de mooy li nga xam ne moom nga soxla noonu kenn du la ci ŋàññ waaw waaw à condition que loolu la doy noonu xaqun shar'i yi nekku ci <laughs> ndax man nga yor loo xam ne doy na la mais borom bi gàll ci aqu sharia waaw mu ne kaman kaana lahu nisaabu zakawi comme waa xam ne yor na li ko doy de mais am na loo xamante ne nii mat na nisaab wa wajabat az-zakaatu bi shuruutihaa waaye wa huwa muhtaajun ilaa daalika nisaab li kafaafihi wajaba alayhi ixraaju zakaat mu ne waaye fekk waa yor na nisaab bu bëri génne zakaat waaye <laughs> moom dafa soxla fekk mu am aajo joo xam ne dafa soxla loolee de loolee. nisaab boobee mooy lam ci war a génne zakat te te war na ci moom ak chartam waaye nag da koo soxla ko waa nisaab boo loo da koo soxla de ngir loo xamante ne nii da koy ci lay doyloo mu ne bu boobaa day war ci moom amul maan ah bu ma ko joxee man damay ñàkk xam nga loolu dina am nga may loolu la layam ne si man naa am man naa am xoola imaginer waa joo xam ne mu ngi liggéey mais li muy am jotu koo bari noonu mais am na nisaab boo xam ne mat na zakat te moom contrat mu ngi jeex mu ngi jeex dans dans un mois lay jeex wala wax nañ ko ne bon on va licencier dans un mois mais cinq jours avant zakatam war da koo joxe te condition yëpp mat na kooku est-ce bon attention parce que man bu ma joxee lii man mois bi ci tegu liggéey ma te bu boobaa bu affaire dama koy soxla xaalis lii may joxe war naa joxe cinq cents euros de zakat loolu mooy joxe naa ko dans dix jours boo may dama koy soxla est-ce bu boobaa dañ naan ko non kon garder ko dañ naan ko mukk mukk laa wax da génne zakat bi waaw. da ngay génne zakat bi parce que moom xawalaanul xawli fekk na ko fi ak lii li war bu dee lu lu am date d'anniversaire bien sûr war yow dañ koy génne waaw léegi quant à dans dix jours dans un xew loolu yàlla waaw wa man yattaqillah yarzuqhu min haythu la yahtasib waaw wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib waaw wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amrihi waaw kon ndax borom bi moo ne képp ku ragal yàlla mooy lii ma la digal ci zakat bii nga xam ne condition yi war na ba génn ko boo ragalee yàlla doxe digal loolee waaw nekk fi di la peur des des lendemains des surlendemains déedéet warulaa tax nga mooy sa borom waaw wa man yattaqillaha borom bi nee ku ragal yàlla ba doxe li ma la digal sori li ma la tere kooku yaj'al lahu makhraja nee na nga dee borom bi nee na utal foo foo porte boo génne issue dinaa la ci génne defal li ma la wax te bul tiit te kuy na yow da nga laaj yow yow da nga wéradi wala la ñoom oustaz yi boo la yow yow yow amee cinq cent euros après nga soxla ko wa ragal yàlla wallahi borom bi dina la utal problème moo dugg borom bi dina la waneel la buur yi tinal waaw buur yi moom dañ koo gis maxraja ba pare wa yarzuqu min haythu la yahtasib te dina la dina la wërsëgal dina la wërsëgal foo xam ne xamoo ko woon waaw foo xam ne xamoo ko woon waaw wa yarzuqhu min haythu la yahtasib waaw foo xam ne yaakaaru ko woon sax kon nag mu ngi noon loolu lañ lay wax moom la maan naw yi di wax nii boo ko soxlaa fekk ah zakat bi nag war na ci da nga koy joxe waaw waaw wa yaxsuru min jihatin mubaaha léegi nag ah mu seeti loo xamante ne nii dina jote bu <laughs> amee lu koy dayal loo tax luy tax mu amuk doylu doylu ta ci kon beneen côté boo xamante ne nii mooy eh, lu dagan la waaw kon mooy lii kon lii yëpp yonent way saasaam li ñu ciy wax mooy di doylu alkafaaf alqanaa ci loolu la ñuy pousser moom alayhi salaatu wassalaam ñu nekk nit ñoo xamante ni dañoo war a doylu waaw nañu doylu ci li ñu yàlla defal waaw te rëy bët ci mbiru àddina alhamdulillah moo taxoon mu joxoon ñu médicament bu baax ba dee leen xool ñi leen gën a suude féete suuf ci mbiru àddina waaw bu leen xool ñu leen gën a kawe de bu leen xool ñi leen gën a kawe dee leen xool ñi leen féete suuf loolu moo gën a yey ngeen man a sant ni'matallahi alaykum xéewalu yàlla jëm sotti ci yéen kon nag mu ngi noonu bu ñu bëggee doxe nii yonent lay sasa doo dunde di yem loolu téew mooy lii nañuy mel il faut ñu doylu waaw ñu xam ne al ghina ghina an nafs wallahi ak koom koom dëgg bari la waaw du drainer loolaat ak loola waaye mooy rina nafs mooy koo xamante ne nii bakkanam moom da koo noot bakkanam teg na ko ci li nga xamante ne maa yu maa yuhibbu Allah wa Allah ci luy yàlla sopp te gërëm ko ci loolu la ko teg loolu mooy di am solo kon al imam al hafiz an-Nawawi mu ne wabda wala ñu jàll wabda bi man taxul du ñu la ŋàññ boo yoree lu la wala tulaamu ala kafaaf wabda bi man taxul mooy la doy du yow ci xeer bu dee daa am ñu yàlla farataal ne yaa leen di dundal man manuma nekk père de famille am benn doom bu jigéen benn doom bu góor ah benn soxna ah sama ndey amul dara lu mu dunde maa koy yor maa ko oy dundal ba pare jàpp ne man mooy man nii bu ma génnee jënd dara ci mbedd mi mooy doy na la déedéet mooy ñooñu ñépp nga xamante ne maa leen di dundal ñooñu tàmbaleel ci ñooñu waaw wa atizal qurba haqqah joxal waay jege ñaale seen àq waaw ñu seen àq d'abord bala ngay def feneen sinon nga nekk sàmb àllaar boo xamante ne doo am ngërëmu yàlla doo am ngërëmu ñu baax ni waaw nga xam ne ñépp lay jippi lu dul ñi nga xam ne ñoom ngay defal ah ñoom ngay defal loolee waaw ñoom kefee lay jay dañ lay dañ lay jay waaw kon nag tàmbaleel ci ñi nga xam ne ñoom la borom bi def nga war leen a dundal Euh, kon mu ngi noonu la hadith bi bala ñu jàll war nañu ñëwaat hadith numéro cinq cent cinquante deux mooy soreetul ñun ñu ngi cinq cent dix kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala